أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد فيقول الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو زكريا Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaatu was-salaam fil baabi as-saadisi wa sittiin ba'da al-mi'a waan Saxr ibn Wadaa'a al-Ghaamidi as-Saxaabi radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala allahumma baarik li ummatii fi bukuurihaa wa kaana idaa ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwali an-nahaar wa kaana Saxrun radiyallahu anhu taajiran fa kaana yab'athu tijaaratahu awwala an-nahaar fa asraa wa kathura maaluhu rawaahu abu daawud wa tirmidhi rahmatullahi alayhimaa wa qaala hadiithun hasan qaala al-imaam al-haafiz an-nawawi rahimahullah mu indi hadiis bu mujj ci téere bi nga xam ne moom lañ ubbi ci bunt safi mooy hadiis mu ci bunt bi voilà téere gi dañ koy door ak tàmbale muy kitaabu aadaabi safar ci jataay bi ñu génn nañ ko tàmbali woon nekkoon ci chapitre bu ji njëkk muy cent soixante-six téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn mu ne baabu istihbaabi alxuruuj yawma alxamiis wa istihbaabihi awwal an-nahaar bunt bi wax sopp guñ sopp génn yawma alxamiis bésub alxames ak sopp guñu sopp mu nekk ci njalbeenu bés bi ci début journée bi ah loolu nag côté boobu lay indi wastihbaabihi awalan awalan nahaar ginnaaw bi mu indee istihbaabul xuruuj yawmal xamiis ci xadiis bi nga xam ne moom lañ mujj woon a gis muy bu njëkk bi woon muy 956 mu ne woonaan Kaab ibn Maalik radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam xaraja fi gazwati Tabuuk yawmal xamiis walillaahil hamdu wal minna léegi nag tey mu indi xadiis bi. mujj ci chapitre bi te mooy ñaareel bi muy neuf cent cinquante-sept mu ne waan Saxr ibn Wadaa mu ne ñu ngi jële ci saxaaba boo xam ne mu ngi tu doon tuddoon Saxr ibn Wadaata al-Ghamidi as-saxaabi euh, nekkoon saxaaba radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa moom nag am nañu naan Saxr ibn Wadaa comme niñ koy gise am ñu ne Saxr ibn Wadi'a euh, rahimahullah uh, wa radiya anhu as-saxaabi mu ne la kii nag saxaaba la parce que saxaaba la boo xam ne xadiis bii rek lañ ko xamale waaw waaw bii kese waaw ndax bokkul ci charte nekk saxaaba mu jële ci yonent bay mu nettali c'est sûr que am na ku ci nekk am nga loo jële ci yonent bay saa saa même boo bokkee jotaay moom rek la nga jële ci moom tax na nga raw keneen waaye ab saxaabi yi moom saxaaba la mais lii rek la nettali ci wàllu xadiis ci wàllu xadiis mu ne anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na allahumma e sama borom barik yàlla na nga barkeel li ummati ñeel sama xeet fii bukuuriha ci teel a xëyal waaw tous ceux qui sont matinaux ou toutes les personnes matinales de ma communauté yàlla yàlla nga leen barkeel waaw mu ne wa kaanata nekkoon na isa baasa moom moom moom yonent may saasaam bu ma soon a yebal sariyatan dogu armée armée boo xam ne dañuy dem moom ñooy dem mais moom du ci ànd aw jaysan wala ab ab ab ab armée baasahum hmm? da leen di yebal fi min awwalin nahar ñu teel a dem ci journée bi ci njaalbeenu journée bi njaalbeenu bés bi wa kaana saxrun mu ne te saxr nag radiyallahu anhu loolu la nettali conent waayu saa saam moom taajiran ab commerçant la woon ab yaxantukat la woon lii mu xam ne yonent bay saa saam nii la doon def jëflante ak ñaan gim ne allahumma barik li ummati fii buxuuriha tax moom commerçant ba fa kaana yab'asu tijaarata ñi nga xam ne ñoo doon toppatoo li nga xamante ne mooy commerce am boobu yaxantu boobee da leen doon yebal ñuy teel a dem awwalan nahaar yi ñaal beenu bés bi waaw moom daal bu fajaree ba ñu pare ba kii bu bés bi jóg rek fekk gaa yi mu ne leen acca waaw ba mu defee ñaanu yonent may saar saam boobu tax mu ko doon def boroom bi def ci barke fa asra mu commencé nekk koo xam ne nag borom alal la waaw richesse am commencé jóg wa kasura mu bari maaluhu alalam tàmbalee bari waaw mu ne rawaahu soloona xadis boobu Abu Daawuda di al imaamu Abu Daawud as-Sijistaani wa Tirmidi Abu Iisa at wa qaala moom mu mujj mi nag nee na ba mu ko solowee xadiisun lii xadis la xasanun bu baax laaj bu njëkk bi mooy est-ce ñoom ñaar ñii dong ko solo ñu ne déedéet hadith bi seen euh, sëriñu abu imam abu dawud al imaamu ahmad ibnu muhammad indi na ko ci musnad bi euh, ci euh, huit huit bërëb la ko indi waaw musnadul makkiyin min hadithi saxrinil ghamidi ak musnadu al makkiyin foofu la di mooy ak tamaamu hadithi saxr al ghamidi rahmatullahi alayhi waaye Euh, indi na ko awalu musnadil kuufiyiin tamaamu hadiisi Saxr al-Ghamidi euh, radiyallahu anhu naka noonu al imaamu Ibnu Maajah daal dina koy solo al imaamu Abu Daawud moom mu ngi koy indi kitaabul jihaad baabun fil ibtikaar fi safar téere bi wax ci teel a njëlu booy wayaasi waaw nga teel a njëlu mooy ngëneel gi ci ne mu ne haddasanaa Sa'iid ibnu Mansuur mu ne nettali nañu Sa'iid ibnu Mansuur ah. muy Sa'id ibn Mansur ibn Shu'ba al-Khurasani Abu Uthman al-Marwazi at-Taliqani al-Balkhi al-Makki rahimahullahu ta'ala moom moom moom mu ne haddathana Hushaym mu ne ki ñu nettali mooy Hushaym di Hushaym ibn Bashir hmm, ibn al-Qasim ibn Dinar al-Wasiti eh, al-Muallim al-Bukhari al-asl Abu Muawiya ibn abi Xaazim rahimahullahu taala qaala mu ne haddasanaa Ya'la ibn Ataa mu ne ki ñu nettali moo Ya'la ibn Ataa di Ya'la ibn Ataa al-Aamiri al-Qurashi ñi ne al-Laythi at-Taa'ifi mawla Abdullah ibn Amr ibn al-Aas wàccoon fi nga xam ne mooy Waasit rahimahullahu taala qaala moom nag siqa la hmm? kamaa qaala saahibu Taqrib at-Tahdhib mu ne siqa kanta Sa'id ibn Mansur moom moom thiqatun musannif nekk koo xam ne non seulement ku wóor la ku doon taalif la ah waaw mu ne wa kaana la imam Hajar mu ne wa kaana la yarji'u amma fi kitabihi li shiddati wuthuqihi <laughs> waaw kon moom ku wóor la woon Hushaym moom kenn du ko laaj bokk ci ñooñu nga xam ne ñooñu njëkk dajale li nga xam ne mooy Euh, ñi njëkk a dajale li nga xamante ne mooy euh, euh, téere xadiis bokk ñi ko njëkk dajale kom ñoom al imaamu Maalik ak seen génération boobu muy Hushayma ah wa Ma'marun biñ doon wax imaamul As-Suyuti boole na ko Hushaymun waaw Maalik <laughs> awwalul jaami'i lil abwaabi jamaa'atun fil asri ziqtirabi waaw boobu ba mu naan ñu njëkk a dajal def ay buntu xadiis yi def yooyu am mbooloo la moo xam ne eh, ñoom eh, dañoo nekk ci eh, jamono dañoo daja dañoo jege waaw dañoo jege waaw waaw ñoom Ibn Mubarak ñoom imam Malik surtout ñoom Sufyan waaw ñooñu ñoom dañoo nekk ñoo xam ne. Eh, moom mii ci ñoom la bokkoon waaw wa awwalul jaami' lil abwaab allahu akbar waaw jamaatun waaw eh, ci wàllu kii ñoom dañoo nekk iqtiraabi eh? kabni Jurayjin law lañ ko njëkke kabni Jurayjin wa Hushaymun Malikun wa Ma'marun wa waladun mubaarak yi voilà loolu la wala hmm? wa awwalul jaami'i lil abwaabi jamaa'atun fil asri dhuqtiraabi kabni jurayjin wa hushaymin maliki wa ma'marun wala wa ma'marin wa waladil mubaaraki waaw mu ne ñi nga xam ne ñoo njëkk a dajale waaw ginnaaw bi mu waxee wa awwalul jaami'i awwalu jaami' al-hadiis wal athar ibnu Shihaab aamiran lahu Umar ki nga xam ne moo njëkk a dajale téere hadiis di dajale yooyu ak jeexital yonent saa salaam mooy ibnu Shihaab mooy mooy sëriñu gaa yi <laughs> ponkal yi fii dégg yëpp mooy seen sëriñ ci moom lañ jóge ñoom imaamu Maalik <laughs> moo doon seen sëriñ ñoom imaam Sufyaan as-Sawri Sufyaan ibnu Uyayna ah, ñoom ah, ah, faqiihu Shaam al-Awzaa'i ñoom ñëpp ay taalibeem lañ la hawla wala quwwata illa billah <laughs> waaw moom mooy ki ko njëkk a def amiran lahu Umar ki ko digaloon nag mooy Umar mooy alxalifa Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan voilà radiyallahu moo ko digaloon waaye nag ginnaaw gi taalibe mi nag moo tax nit da ngay mën a former ay nit quoi mais moo fi nekk di pomper te former wut <laughs> bari xanaa la former ak pomper yoo xam ne amut forme ñoo xam ne ay biddi ay ay njanti njolloor la ñuy doon moo tax moom ginnaaw bi mu jàllee Ibn Shihab mi seen sëriñ ñoom ñëpp meññ leen ah léegi nag mu ñëw wa awwalul jaami'i lil abwaab ñi njëkk a nag yooyu mu dajale woon def ko ay bunt comme Muwatta bu imaamu Maalik rahmatullah alayhi ak yu mel noonu ainsi de suite ay taalibeem daanaka ñoom ñoom ñoom la waaw. wa awwalul jaami'i lil abwaabi jamaa'atun fil asri zuqtiraani voilà kabnu Jurayj waaw waaw al imaam ibnu Jurayj wa Hushaym mooy Hushaym mi al-Waasiti al-mu'allim al-Bukhaari Maalikin waaw waaw wa Ma'marun wa waladul Mubaaraki wa Ma'marin wa waladul Mubaaraki door a ñëw kon Hushaym mooy kii muy Hushaym ibn Bashir al-Wasiti ginnaaw gi al-Baghdadi al-Muallim al-Bukhari rahimahullah lan mooy eh, non <laughs> la cosaanoo du gisoon nañ Abdallah ibn Muhammad al-Musnidi sëriñu imaamul Bukhari boobu la ah comme Muhammad ibn Ismaïl mi mi gën a siiwee ci al-Bukhari buñ naan al-Bukhari yi joxal ko borom Sahih bi la ñuy wax mais sëriñam yeeg ñeneen ñoom ñi Hushaym moom euh, Bukhara moo nekkoon cosaanam voilà kon Hushaym kon ku ku la ku rëy mbir la mu ne ku kon moom taxul ñuy wax voilà kooku moom <laughs> waaw waaw thiqatun sabt dëgër mu ne haddathana Ya'la ibn Ata Ya'la ibn Ata waxoon nañ la ko thiqatun euh, la borom euh, Taqrib at-Tahdhib wax léegi nag kon fii yépp ñii ay jant lañu léegi nag mu des fi wax ji amee ci hadis bi mooy ñi ci tegu mu ne haddathana Umara kon Ya'la ibn Ata mu ne haddathana Umara ibn Hadid mu ne ki ñu nettali mooy Umara ibn Hadid al-Bajali al-Kufi rahimahullah waa ji nag moom mooy problème bi parce que ñoom ñoom Abu Hatim abu abu zur'a ar ñoom ñaar ñëpp dañ ne waa ji majhul la non kenn xamu ko <laughs> imaamu zahabi ci al mu ne laa yudra man huwa kii xamul mooy kana alhamdulillah mu ne kenn kii xamul mooy kana voilà moo al imaam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ci taqrib at-tahdhib mu ne majhul non kii kenn xamu ko moo tax moom xadis bii bu dee ci moom kese la woon la yem mooy xadis bi wérul waaw dinañ ñëw après ci kanam lu mee nañ jàll pour après dañ ci taxawaat nañ wax li imam Abu daaw kon umaratum na hadith kon gis nañ ne moom mi majhul la mooy ku ñu xamul ay mbiram la te kooku manu ñëw fiiwu ci ay waxal an Saxr ibn an Saxr al-Ghamidi mu jële ko ci sahaaba bu ñaan Saxr ibn Saxr al-Ghamidi muy Saxr ibn Wadaa ñi ne Wadia al-Ghamidi al-Asadi al-Hijazi radiyallahu anhu imaamu borom Taqrib at mu ne saxaabi muqill saxaaba la loo xam ne wóoleew benn xadis kese lañ ko xamale waxoon nañ la loolu soxlawul pour nga nekk saxaaba foog nga nettali xadis am na saxaaba yoo xam ne xamaluñ leen benn xadis buñ nettali waaw <laughs> waaw benn xadis bu ñu nettali lañ leen xamalul waaw. kon loolu euh, mais Saxr ibn Wadaa sauf que waa ji majhul bi kese moo nettali ay mbiram waaw an nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idha ba'atha sariyatan aw jayshan ba'athahum min awwali an-nahar wa kana Saxr rajulan tajiran radiyallahu anhu wa kana yab'athu tijaratahu min awwali an-nahar fa athra wa kathura maaluhu Eh, qaala Abu Daawud wa huwa Saxru bnu Wadaa al-imaam Abu Daawud mu ne xadiis bi mu ne xam nga Saxru nil Gaamidi kese la wax mu ne nag ci suuf Abu Daawud nee na mooy boppam lay wax <laughs> comme bu imaamul Buxaari yi binde ne qaala Abu Abdillah mu ne doomi Abdillah nee na kooku bul jàpp ne beneen waay la boppam lay wax waaw ah, boppam moom al-Buxaari mooy Abu Abdillah comme al-Qaadi <laughs> eh? am nga al qaadi hmm? borom bidaayatul mujtahid al imaam ibn rushd <laughs> rahimahullah al andalusi dëkkoon fii ci Espagne al andalusi mooy le grand moom la tubaab yi naan Averroès <laughs> al imaam ibn rushd eh, day da day yekk ne wax ba pare ne qaala al qaadi ne le juge nee na c'est qui le juge mais boppam lay wax moom mooy al qaadi voilà kon qaala Abu Dawud wa huwa Saxr ibn Wadaa kaanta al-imaamu at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala moom mu ngi ko indi ci fi nga xam ne mooy abwaabul buyu' an rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam baabu maa jaa'a fi at-tabkiiri bit-tijaara mu ne haddathanaa Yaquub ibn Ibraahiim ad-Dawraqi ya yaahi vay bagel xam kii mooy kan laa wax haddathanaa nee na nettali na Yaquub ibn Ibraahiim ad mooy kan kii nii dafa bokk ci sëriñu waa kutubu sitta mooy sëriñ la ci imaamul Buxaari mooy waxuma ay sëriñu man ma toog comme li ma la waxoon naan man fii mu ne nii xam nga man Sufyaan as-Sawri sama sëriñ la loolu daa loolu daa waaye yow im saay waaye yow imaam imaam Maalik sama sëriñ la loolu yaakaar nga ne moo sëriñ goog lañ non nii mooy nga toog nii mu toog nii jàngal la loolu lañuy ñuy wax muy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi rahimahullah ibn Kathir ibn Zayd ibn Aflah ibn Mansur ibn Muzahim ad-Dawraqi al-Hafiz Abu Yusuf al-Abdi al-Baghdadi al-Farisi al-asl al-asl cosaanoo ca Perse waaw Abu Yusuf ad-Dawraqi kii mooy sëriñ la ci imaamul Bukhari imaamu Muslim imaamu Abu Dawud imaamu Tirmidhi imaam Ibn Maaja an-Nasaa'i ku ci nekk toog mu jàngal la te sëriñ bi xam nga moom moo jëloon benn hadis boo xam ne moom da wax kalaa kala kaa jàng da ngaa fay <laughs> non da ngay jaar kees laa wax di joxe ci diinaar yu leer naññ ba door laa jàngal hadis <laughs> waaw waaw moo tax laaj payoor ci mu jàngale <laughs> loolu yàgg dañ koo wax du loo xam ne ci luñ doyal la moo xaram wala ci luñ doyal lañ daganal waaw ça dépend rek waaw wa axirun ajral xadiisi qadaxu jamaatun wa axaruna samahu wa axaruna jawazu liman liman shughil an kasbi faxtiira hada wa qubil la ki doon wax sànq wax al imam as-Suyuti ci alfiya bi allah <laughs> mi doon awwalul jaami' waa awwalul jaami' lil abwaabi jamaa'atun fil asri bi iqtiraabi foofu la waxee lii tamit ba ci buntu boobu <laughs> voilà mu ne ñooy wa axidun aji jël ajral xadiis yi ki nga ne dama la maa jàngale xadiis da koy dangay ngay fay jamaatun am na mbooloo te bu la nee xadiis nag mooy alquran ak yépp ak li jëm ci wàllu diine ne man bala ma koo jàngale daal dangay ngay fay waaw loolu am na mbooloo moo xam ne moom dañ koo bañ comme ñoom imaamu Ahmad ne loolu moom daa xaram waaye loolu mooy la mooy yow nan ngay ñëwee alors que yeneen saa salaam borom bi ne qul laa as'alukum alayhi ajra waxal ne laajuma leen yonent yëpp ku ñëw loo nga doon wax seeni ñoñ wax dal ne laajuma leen ci pay dara dërëm dërëm waaw am wooloo kon wool lañu wax hee daa xaraama ah. <laughs> way yonent yëpp wax loolu borom bi ne leen waxal leen waxal waxal laa asalukum alayhi ajra gis nga diine jii ma leen di woo te diine jooñ mooy njàngale mi gën a màgg ah, ku nekk téere ba nga yoroon ak xam-xam bi la daal la joxoon yàlla ne laaj leen waxal seen ñoñ yi ma leen yónni ne laaju ma leen ci pay in ajriya illa ala allah waaw man sama pay nekkul lu dul yàlla mi nga xam ne moom la dara warul moo ko gàddu léegi nan ngeen mën a ñëwee naan ay walla nit ki di fayeeku di jàngale mi lu jëm ci diine dagana na <laughs> am ñeneen ñu ne waaye dara newu ci eh. waaw loolu dara newu ci wa axaruna samahu ñeneen ñi permettre quoi voilà parce que leen sa salam moo wax hadis hadis ne sa imaamul Buxaari yi ne li gën lu ngeen jële pay mooy kitaabullah te saxaaba yi nga xam ne ñoom Seydina Abu Sa'id al-Khudri yi radiyallahu anhu bañ demee def benn voyage ñu jëm seen seen provision jeex ko amatuñ dara ñu jaar benn village mais ñu laaj gaay hospitalité mooy ak nganale teral leen ngir mën leen a dimbal ndax dañoo sonn lu ñu mën a mos gaay yi bañ ndax dañoo nay gaay yi sonn nekk ci biti dëkk ba toog jékk rek am ku jóge kay daw si woo ñu ne ko lan la mu ne yi gaaw leen gaaw yéen amul ku ci mën a faj parce que chef de quartier bi suñu chef de village bi bopp euh, lu di xa waaw yi mattaate di di di sànni seen venin yi dañ koo matt waaw venin baa ngi yéeg mu ngay waaja die kenn manu cee mocc rek benn waay ci ñoom daal di ne man suy naa bu saa yi ne dañu jaaxle waaw saa yi moom kañ kañ ñu ko xamee man sawaay ñu dem mu ñëw faatiha la ko jàngal la jàng léegi affaire bi wàcc ko wax waa ji mel ni dara daladu ko chef de quartier bi mu wér gaa yi nag kontaan jël ab ab troupeau ab ay gàtt yu bari jox leen yi ne eh, eh, eh, mais sauf que ñun lii est ñu def est lii ñu def dagan na est-ce que lii gis nga saa wey ni doon xalaate ñun ko ñu mayoon loolu saa yi li nga fi nekk naan ndax dagan na yow nga ñëw defal benn pour waajoo xam ne daa am lu ko matt sawaay dangar gi di yéeg ah comme jaan bu ko matt wala euh, scorpion hmm? muy jiit bu ko fett sawaay waaja dee nga ñëw mocc ko ba affaire bi deñ mu kontaan ci yow jël cinq cent mille saay chèque boo xam ne du chèque bu fou ah cinq cent mille ndax saay foogoon na ne day dee wala un million jox la ko franc CFA ne la am wala jëlub malet ne la jël ñun kenn ci ñun dina xalaat naan moo man xaalis bi est-ce wóor na sax naa ko téye ba dem ci oustaz diw wala ki nga xam ne xam naa ne xam na diine mu wax ma est-ce que lii ma def nii dagan na muy ma ma jëf waaye yow la waaw ñun ñuy gers yi nga xamante ne ay subuhaat yenn yi dafa leer naññe amul benn lënt lënt que ne xaram ci la ñuy ne di jéem a justifier loolu ci suñuy caaxaan <laughs> yaa dinañ xalaat yi saxaaba yooyu nag ne eh attention radiyallahu anhu mi est que dagan na ñu dem ci yonent saa salaam quoi ne ko mais yonent saa salaam. et nga ko ni mu demee mu ne waa ji ma wa maa yudrika annaka annaha eh, ruqya wala sha eh, kii eh, lan moo la xamal ne lan moo la xamal ne sa Faatiha day faj ne ko waaw. <laughs> ne leen dagan na ne sax man ngeen monsieur Sine ñooñu nag loolu lañ jàpp ne bon lii lépp day wane ne sawaay tension quoi bu daganu loon yeneen saa saam ba pare du leen wax ne li gën lu ngeen jëlu pay mooy téere bi yàlla di sawaay wax ko ci beneen am ñeneen ñu ne non attention affaire bi du catégorique côté tere du catégorique côté dagana côté ubbi bunt bi mais dañuy seet waa ji nga xam ne moo koy jàngale est-ce que. jàngale bi muy def quand nekkul loo xam ne am na quand lu muy pénal lu mu koy pénaliser ba tax ak dundam du jaar yoon quoi ak yi mu war a faj ci dundam waaw bu dee loolu da koy pénaliser daa tax yenn yi du ko man parce yooyu alhamdulilah bu boobaa man naa laaj moom danaan wa wa axaruna jawazu liman shughila an kasbihi koo xamante ne eh, toppatoo njàngale mi daa tax ah, fàgguteefam nag am lu ci wàññeeku bu baax wala sax doonu ko dootu ko man ñu ne kooku moom yóbbu mu dóori pireem waaw loolu nag ginnaaw bi ñu waxee yii yépp man ci saa bopp laa ne man njàngaleem gratuité laa gisul ne loolu jaadooti na ci suñu jamono jii ñu nekk waxuma jamono ci ñi ma xam am na foo xam ne nag boo fa demee yenn zone yoo xam ne loolu mooy noot sax mooy nga jàngale gratuitement moo gën mais ni ma gise doomu jamono ji léegi nga xam ne lépp lu gratuit duñ ko jox benn njariñ benn solo waaw lépp lu gratuit boo gisee ñu gën a jox parents yu bari gën a jox importance école bi parce que xam nañ ne école bi lañ fay fay daa cher te tamit foofu lañ gën a yaakaar ne mu ëpp sérieux mais bu dee euh, sëriñu daara bi de ma saak ndaw mi ma <laughs> yow demal duñ ko peñe sax poussière ak lépp cori caraxam ay yu daggitam aywa demal te buy dem école ñu peña ko sangu ko kii ko bu bañee sax ci suba gi ñu forcé ko boros ko defal ko lépp mu dem ci école bi bu dee daara ja nag moom ab mercredi soir buy añ sax balaa añ yee pare dawal yow dawal dawal aywa mu daw noonu daanaka lim doon sàqami sax ceeb lim doon lekk ngi ci gémmiñ gi mu ñëw niin ba taxaw ci kanamu sëriñ daara bi booy bi ci boppam day xam ne day jàng wax naa la xale yi da ngaa foog dañoo wéradi day xam ne baayam ah fii mu may yebal de amalu ko solo parce que li ko amal solo suba ji du lundi au vendredi suba ji yooyu moom boobu li may toppatoo bokkul la fii waaw loolu lépp nag lu ko indi mooy sëriñ daara bi bokk na ci ñi def loolu nga dema déet waaye sa waay lii ba ma ne la parce que da moom moo ko nangu bu doon ku mel noonu boo ñëwee mu dàq la ba pare na la demal convoqué naa sa parent bala nga fi ñëwaat waaw mais laata lool sax la waroon a dóor ay règle am ba muy ubbi daara ji la waroon a dóor ay règle wala bu dee fekk na fi mbir yi léegi mu soppi règle yi waaw léegi lii la ku fi tardé cinq minutes nga am laay laay de tolérance ku fi ñëw après les cinq minutes de tolérance on commence à quinze heures quinze heures cinq c'est fermé ku fi ñëw quinze heures six doo dugg te ay fukki dërëm ki ñaar fukk kenn joxewu ko fi waaw waaw quinze mille la jeex na kanta ñenn ñi nga xam ne xam nga ne ñii jotuñ seen famille la yoo xam ne jotuñ seen seen loxo jotul sa gën gannaaw ñooñu moom mooy ginnaaw bi nga defee règle bi ñoom nga jaar ci suuf ne leen yéen moom bu leen fay voilà yéen yéen moom garaawul yéen moom c'est gratuit wala euh, fay leen petit prix quoi loo xam ne du dara presque quant à d'une manière générale quinze mille la acca wayo lii laa gis ne mooy dox sinon yi <laughs> ngeen yàbbu bi daara gaay di fi ne buñ génnee seen bopp yi kopp du ci ne waaw dangay ngay foog ne est que kii mas naa daar daara ngay yaakaar kii kii kii mas naa jàng parce que lam jàngoon dara amul benn rigueur wal iyaazu billah kon <laughs> li ñu indi sëriñ bii nii Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi bokk na ci neuf sëriñu kutubu sitta yi moom nii ci la te xam nga ne moos koo xam ne ñoom xamoon nañu ko xamoon nañ ne euh, am na xadis boo xam ne moom da koy jaay moom waaw ah, danaan la saay <laughs> kaay la see jàng sawaay na am comme ñu ne kenn ay taxaw ci kii bi ci buntu bi sawaay waaw <laughs> aywa ku fay dugg ku fayut na ñibbi moo na imaamu Dhahabi <laughs> mu ne kaana min a'immatil hadith wa rubbama akhadha ala riwayati ah. <laughs> mu ne moom nag ki boroom xam-xamu hadith yu mag yi la woon waaye nag léeg-léeg yenn haditham yi muy riwaaya di ko kii danaan la aywa kaay fay bala ngaa kala ngaa jàng kalaa fay <laughs> aram nga këy la kala nga faa jàng dangaa fay woo ne dëgg eh te lool bu doon ne problème la kon imaamul Buxaari ak nim nim nim rigoureux dara doonoo kon kii man du jël ci moom parce que waa ji day marchand bi xam-xamam non man du ko def parce que kii ah. kon al imaam Abu Isa ki imaamu Tirmidi ya eh, rahimahullah mu ne haddathana Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi kon gis nañ ko ah, loolu gisoon nañ ko waaw moom noonu la ko jëlee qaala haddathana Hushaym qaala haddathana Ya'la ibn ah. Euh, yaa ngi gis <coughs> kële ci Sa'id ibn Mansur la ko jële woon imaam Abu Dawud kii jële ko ci Yaqub ibn Ibrahim li ci def ci càllale bi c'est du pareil au même ñoo ñëpp gisoon nañu an qaala mu ne ah kon Hushayma qaala mu ne Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi qaala mu ne haddathana Hushayma gis nañ ko sànq al-muallim al-Bukhari al-asl qaala rahimahullah haddathana Ya'la ibn Ata an Umarata ibn Hadid an Sakhr al-Ghamidi annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam allahumma barik li ummati fi bukuriha qaala wa kana idha ba'atha sariyatan aw jaysa aw jayshan ba'athahum awwala an-nahaar wa kaana saxran rajulan tajiran wa kaana idhaa ba'atha tijaaratan ba'athahum awwala an-nahaar fa athraa wa kathura maaluhu imaamu abu amu imaamu Tirmidhi rahimahullah moo tax téereem dafa am particularité boo xam ne yeneen téere yépp amuñu ko moom am na moo tax ku dugg ci talaal masha Allah quoi waaw ku nekk rek mën nañ ne yow am nga loo xam ne particularité boo am waaw imam ba Tirmidhi c'est tellement c'est c'est moom moom c'est très académique affaire bi ba pare da lay ci ay recherche yu bari waaw moom da lay pousser comme sëriñam al imaamul Bukhari rahimahullah day day dañuy ñawloo xelu taalibe bi <laughs> mais moom moom il est très généreux voilà parce que wa fil baabi an ali mu ne bo am na xadiis yu mel nii boo xam ne jëlee nañ ko Seydina Ali ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud ak ibn Mas'ud Abdallah wa Burayda ak Burayda ibn al-Husayb wa Anas imam Anas ibn Malik wa ibn Umar ak Seydina ibn Umar radiyallahu anhu wa ibn Abbas ibn Abbas wa Jabir ak Jabir ibn Abdillah après mu ne xadiisu Saxr al-Ghamidi xadiisun hasan mu ne xadiisu Saxr al-Ghamidi bi nag radiyallahu anhu xadiis la boo xam ne bu baax la moo tax Imam an-Nawawi ne imaamu Tirmidhi wa rawaahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qaala hadiisun hasan mu ne wala naarifu li saxri li saxrin al-ghaamidi an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ghayra haadha al-hadiis imaamu Tirmidhi moom lañ doon wax ne saxaaba la boo xam ne benn xadis lañ jëlee ci moom benn képp muy bii moo tax mu ne xamaluñu Saxr al-Ghaamidi nag mu jëlee ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu dul benn xadis bi mu ne waqad rawaa Sufyaanu as-Sawri mu ne ta soloona Sufyaan ibn Sa'iid ibn Masruuq as-Sawri rahimahullah an Shu'ba jëlee ci xadis bi ci soba xam nga xaritam la woon loolu la ko boroom xam-xamu xadis yi di woowee mooy ñi nga xam ne ñoo bokk classe ay xarit lañu bon ñoo bokk classe ci wàllu muasarante ay série mais kenn ki di jëlee ci keneen ki waaw Sufyaan di jële ci as-Sawri di di Shu'ba Shu'ba Sufyaan al-Kufi jële ci Shu'ba al-Basri <laughs> Euh, di amirul mu'minin ñoom ñaar ñii ñëpp amirul mu'minin lañu ku ci nekk <laughs> jiitu jullit ñi nga <laughs> ci wàllu hadis euh, kon Sufyaan mu ne Sufyaan solo na fo Ibn Sa'id hmm? euh, cay cay Sufyaan cay Sufyaanu Allahu akbar <laughs> no bar ban façon liggéey xaw ko kañ lañ leen di amatel la hawla wala quwwata xam nga ñii da non dafa tax ñenn ñi yow buñ la rawee da ngay xam lu tax ñu raw la parce que quand même yi ñu amoon yow moom nga man fu am non c'est sûr amoon yow mënatoo leen a am loolu moom bee mu leer te nekku ñoon taalibe yu sàggan quoi c'est ça waaw xam nga Yahya al-Qattan mi ne woon taalibe ñoom Shu'ba yi ñoom kii ñoom imam euh, as yi ñoom imam Malik il Ahmad te en plus magawu woon lu bari noonu ah. mais bu ma soon taxaw bu doon jàngale xadiis gaa yi daay naka yëpp naan tekk sa yi ko yow gaa yi dañ naan <laughs> danga naan fii xanaa fii fii xanaa mbindeef new fi ñoom imaamu Ahmad ñëpp naan tekk saay <laughs> <laughs> gaa yi duñu ba kenn du xef <laughs> ñooñu duñu taalibey como de suñu xeet yii am ne moom mbubboo kese lañ fi nawe <laughs> eh, takk ci diw di woote woo kese mais le seen sëriñ xam xamuñu ci ani bee la un pour cent xamuñu ko ñoom moom boo leen di tester ñu ñu nekk kersa goo xamante ne danga naan xanaa kay diit sëriñ bi ñuy tudd sa ñu ñu taalibe waaw kii kay mauvais kon mu ne hadis bi Sufyan jële na ko ci Shuba Shuba ibn al-Hajjaj jële ko ci Ya'la ibn Ata min gis hada al bi ci riwaaya bool léegi nag sauf que ba léegi ci taxrij bi imam al-Hafiz at-Tirmidhi rahimahullah le fait que mu ne hadis bi hadis bu hasan la loolu nag boroom xam-xam yu bari daal di nanguwul <laughs> waaw parce que ku mel nii nan lañ mën a wax ne xadiis bi dafa nekk xasan alors que waa ji majhul la xamuñu ko moo al imam comme ni imam euh, al Mubarak Fuuri bi muy shara xadiis bi ci Tuhfatul Ahwazi bi muy shara euh, Jaami' Tirmidi mu ne qaala al xaafiz az-Zahabi hmm? mu ne al imam al xaafiz az-Zahabi mi ñu doon tudd sànq mi wax naan ah Yaqub ibn Ibrahim nag ah, min a'immatil hadith waaye léeg-léeg mu laajoon ci riwaay bu doon riwaay bala mu laa jàngal ne la acca de <laughs> waaw al imam az-Zahabi imam ñoom kii la imam Ibn Kathir la mais am si xamoo ko xaritu imam Ibn Taymiyya la mi ñu doon tudd <laughs> imam Ibn al-Qayyim tam doon masala bi fee passé ci jotaay yële ah ci wàllu jàng alxuraan pour ku faatoog yooyu wala jëfu koo xam ne jëfal jëf dara yéene ko ku faatu est ce que dina àgg xaritam la woon ah imaam az-Zahabi ah xam nga imaam Ibn Taymiyya sëriñu imaam Ibn Kathir la loolu xamoo ko woon tamit jàppal waaw loolu bénéfice la bu ma la may <laughs> waaw waaw imaam Ibn al xamoon na imaam Ibn Kathir ay xamoon ay mbokki taalibe lañu woon <laughs> bon. <laughs> voilà imaam az-Zahabi ak imaam euh, euh, Abul Hajjaj al-Mizzi sëriñu imaam Ibn Kathir la woon mooy ñooñ ñi ñëpp ñoom ñoo bokkoon euh, moo tax seen seen gox boobu Syrie dafa dafa barkeela ah. ñoom ñëpp zone boobu lañ na woon Allahu akbar léegi al imaam az-Zahabi hein ah borom siyaru a'lamin nubala ak téere yu am solo yi rahmatullah alayhi mu wax ci téereem boobu tazkiratul huffaz bi muy def tarjama umaratu ibn hadid mii ne ginnaaw bi mu tuddee hadis bi mu ne wafil baabi mu ne am na nag ci bunt bi non seulement an anas mu ne sayna anas soloona hadis bi mais bi isnaadin taalif sanad boo xam ne baaxul wa an Burayda xam nga imam Tirmidhi wax na ko sànq Burayda tamit radiyallahu anhu min tariqi Aws ibn Abdillah wa huwa layin wa huwa liin mooy am na ci xadisam liin mooy moom daa nekk koo xam ne am na ak woyof ci xadisam mu ne wa an ibn Abbaas min wajhayni mu ne jëlee nañ ko ci ibn Abbaas comme ni ko imaam Tirmidhi waxoon sànq ci ñaari wàll lam yasiha yoo xam ne dara wéru ci mu ne intaha imaam al-Mubaarakfuuri rahimahullah mu ne jeex na wa amma ibn Umar mu ne kanta xadiis ibn Umar fa axrajahu ibn Maajah imaam Ibnu Maaja moo ko solo parce que wax nañ la sànq bi ñuy def taxriij bi nag al imaam Ibnu Maaja bokk na ci solo xadis bi imaam Ibnu Maaja rahmatullah alayhi dafa dax yàlla xadis yi ci baabu maa yurja min baraka min al barakati fil bukuur fil bukuur kitaabu tijaaraat moo tax it boo gisee imaam at-Tirmidhi ci wàllu commerce la ko dugal yaxantu parce que lim ne Saxr daan woon commerçant boo xam ne ñi koy liggéeyal da leen doon teel a xëyloo loolu dina ñëw ci njàngat yi côté insha allah mais ñu ngi ci taxrij bi di lijjanti affaire bi imaamu yii ne lii xasan la mooy euh, ñi nga xam ne dañ jàpp ne waaye lu tax mu wax lii ak tamit euh, ban ngant lañ ko mën a amal tamit à vrai li mu wax nan lañ ko mën a jàpp ba ne hadis bi xasan la loolu lañ nekk lii di ko lijjanti imaam abu al imaam ibn Maaja al Qazwini rahimahullah ci kon euh, ci bunt boobu fa la ko indi waaw baabu ma yurja min al barakati buntu li nga xam ne moom la ñuy am yaakaar ci barke ci teel a xëy teel a njëlu waaw bañ di nelaw bu heure bu la neex nga door a yeewu boo ñàkkee yu bari yaa ko teg <laughs> léegi euh, mu ne bon indi càllaleem boo xam ne c'est mooy ñi ci kaw kese ñooy changer gisoon nañ ki nga xamante ne mooy al imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi ci ki nga xam ne moom la ko jële moom saa Sa'id ibn Mansour imaamu Tirmidhi jële ko ci kan ki nga xamante ne mooy Yaqub ibn Ibrahim kanta al imam ibn Majah al Qazwini rahimahullah moom dane haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba waaw xam Abu Bakr ibn Abi Shayba sëriñ imam la sëriñ moom daanaka moo ëpp ci lu mu moom ñoom imam Abu Dawud yi rahmatullah alayhi mais euh, euh, moom euh, mu ne haddathana Abu Bakr ibn Abi Shayba